qul lilmu'miniina yagudduu min absaarihim wa yaxfaduu furuujahum daalika azkaa lahum inna allaha xabiirun bimaa yasnacuun suñu boroom wa tacaala ci laaya fanweer bi mu ngi ñëwaat di leeral fii saar bii nga xam ne dane won saar la boo xam ne moo ko leeral farataal li ci nekk ci yiin ngir ngeen jëfe ko damu leer naññ ngir di ko fàttale ko ginnaaw li nga xam ne moom lay gis ci jataay bii ñu génn muy li nga xamante ne moom la leeral ci wàllu yëglu booy dugg kër jàmbur wala booy dugg foo xamante ne nii mooy ne néeg la boo xamante ne nii yow néegub jàmbur la dangaa war a yëglu léegi nag mu lenn dañu waroon nañ fàtte woon xanaa bu dee nit ki këru boppam lay dugg kooku it mooy li gën mooy ne ne yëglu bu dee xam na ne am na ñoo xam ne ñu nga fa mooy ñu it ne yëglu loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne daal mooy na waaye doo ñëw rek ne dabaj naan way sama kër la lu ma neex laay def nga ñëw doo duggee doo nuyoo dee def dara déedéet da ngay nuyu da ngay nuyoo yonente bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi da doon nuyu waa këram bu génnee dem ci jàkka ji bu ñëwaatee it da di nuyu kon mbir mi loolu mooy li nga xam ne mooy sunna amul ne nuyu woon naa ko ci suba moo way jarul ma koy nuyuwaat déedéet yow ñaan la ñaan la ñaanal sa bopp sa bokk di sa bopp li nga xam ne mooy jàmm walu borom bi nekk ci moom loolu nan nga koy mën a naye ba naan waxool naa ko ci benn mooy déedéet loolu du du du xalaat de léegi nag muy ñëw ci beneen àtte boo xamante ne nii moo jëm ci lan li muy wax nii mu ne wax mu ne xul mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal lil mu'miniina way ngëm yàlla yu góor yi yaxuddu nañuy sadd min absaarihim ci seen bët yi seen xef yi nañ koy sadd wa yaxfadu ñu daldi wottu li nga xam ne mooy seen pëy yi daalika loolee lii azka lahum moo gën a teey ci ñoom te moo gën a set ci ñoom inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala xabirun aji aji xamaakoon la de bima yasnauna li nga xam ne moom la jullit ñu góor ñoo ñëre way ngëm yàlla yi di def mu ne ko waqul waxal ba léegi yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam lil mu'minaati way ngëm yàlla yu jigéen yi yaghdunna nañuy sadd di wàcc min absaarihinna ci seen xef yi de wa yahfazna nañu wattu furuj furujahunna seen pëyyile walaa yubdiina ta bu ñu leeral si bu ñu feeñal na seenub taar illaa lu dul maa zahara minha li nga xam ne moo ji fen wal yadribna te nag wal na bi xumurihinna te nañuy dóor mooy nañu wàcc bi xumurihinna seen kaala yi mooy seen musóor yi nga xamante seen kii yi boog mooy mooy mooy nu mu tudd euh, seen seen muuraay yi pas musóor musóor moom du muuraay mooy li nga xamante ne wa yahfazna furujahum mooy li nga xamante mooy noo wal yadribna bi xumurihinna bi xumurihinna mooy li nga xam ne mooy seen li ñuy muuru walla loolu nañ koy nañ dinañ koy wàcce ala juyubihinna ci seen dënn yi li tax ñu ne juyubihinna ndax arab yi temps yooyu ñoom seen poche yi ci dën dën seen poche yi ci dënn yi la doon ne loolu moo taxoon Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam yi noonu la woon bi ko suñu boroom naan ko dugalal sa loxo bi ala ci sa ci sa gi sa poche bi mooy nga génne ko nga génne ko taxaruj bay do mu génn weex tàll lool ci côté dënn bi la te loolu mooy li nga xamante ne nii wuute naag léegi nga xam ne suñu poos yi ci suñu wet yi lay nekk déedéet ñoom ci dënn bi la doon ne moo tax mu ne na jigéen ñi bu ñu muuroo muur seen bopp yi mooy nag nañu wàcce seen muuraay yi ba mu wàcc ci seen dënn yi de mooy bu seen dënn yi feeñ ay décolleté teg yooyu yëpp dafa xaram déedéet loolu déedéet nañu muuru muur yu lu jot lañ leen wax walla yóbbu diina te bu ñu wonee de zinatahunna mooy seenu taar illaa lu dul li bu'ulatihinna lu dul li nga xam ne mooy seen sëng yi seen boroom kër yi aw aabaa'ihinna wala walla ci kanamu seen baay yi aw aabaa'i bu'ulatihinna wala ci kanamu seen baay yi ñi nga xam ne ñooy seen baayu jëkkër yi aw abnaa'ihinna wala si nga xamante ne nii ñooy seen doom yi ñoom yi ñu jural seen bopp ñoom jigéen ñoo ñële aw abnaa'i bu'ulatihinna wala mu nekk rek ñi nga xam ne seen doomi jëkkër yi ñoo xam ne ay seeni wujj ko jur ak ñeneen aw ixwaanihinna wala mu nekk rek ñi nga xamante ne nii mooy seeni cousin lañu mooy seeni frère walla frère mooy ñoo xam ne ndaw si ak moom ñoom ñoo bokk li nga xamante ne nii ñooy baay wala nday ak bàyyi wala ñu bokk ak yaay ñooy kooku noonu ci ñi nga xam ne ñoo ñële aw bani ixwaanihin nañu góor ñi wala boog doomu ñi nga xam ne ñoom seeni frère seeni rakk wala seen mag boo xam ne ñoo bokk nday ak wala ñoo bokk baay wala ñoo bokk yaay ñooñu seeni doom ñoom mën nañoo moom mën naa bañaw solu ay muuraay yooyu noonu mooy comme ni mu koy defe devant ki nga xam ne ci ci kanamu koo xam ne ab jàmbur la aw bani naa wala boog moom mën naa feeñal mooy bañ a nekk muuraay goo xamante ni day jot lool mooy mën naa feeñal yenn yi ci li nga xam ne mooy karaw geek wala yu mel noonu a mën naa feeñ ci devant ñii mu tudd ak waw abnaa yi aw bani axawaatihinna wala doomu ñi nga xam ne mooy seen sœur yi sœur bi nga xamante ne mooy ndaw si nga xam ne moom ak ndaw si ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk baay wala ñoo bokk yaay ñooñu seeni doom aw nisaaihinna wala boog jigéenu jullit ñi ñi nga xamante ne nii ñoom ay jigéen lañu jigéenu jullit ñi ñoom itam loolu la aw ma malakat aymaanuhunna loolu nag waxoon nañ la comme li gën a dëgër mooy kurul jigéenu jullit bokkoo ci parce jigéen ñoo ñële bu dee yéefér loolu moom day nekk ñoo xamante ne nii ñoom mën nañoo dem di nettali yéeféer yi wala juive chrétien yi di nettali li nga xam ne mooy di du wax forme jullit ñi di ko wax seen doji seen jigéen ñi di ko wax seen jëkkër yi ak seen góor ñi moo tax li gën a dëgër insha allahu taala aw nisaa ihinna bii mooy jigéen ñi nga xamante ne ay jullit lañu de aw wala boog ma malakat aymanuun <clears throat> ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xamante ne nii ñoom la seeni ndeyjoor moom mooy seeni jaam yi ñoom jigéen ñoo ñële awit taabiina ghayri ulil irba ñi nga xam ne ñoom dañuy toppe rek te amuñu benn benn euh, aajo ci li nga xamante ne ci jigéen ñi mooy ñi nga xam ne ñoom kër gi buñ fi ñëwee leen leen fi indi mooy daal nan la ñuy def ba so ba seen soxlaay biir faju ak li nga xam ne daal moo leen fi indi waaye ay affaire mooy ay soxna yoo jigéen ñi nii di leen yi seen yoon newu ci ñoom yooyu sax bokkul ci seen préoccupation mu ne ñu walla ñu mel noonu le minar rijaali ci góor ñi aw walla boog ak tifli xale bu man di doon walla diine ñi nga xamante ne nii lam yadharu ala awrati nisa ñoom moom nekkaguñ ñoo xamante ne nii dañuy yëddu te toll nañ foo xam ne lañuy seetloo li nga xam ne mooy awraay jigéen ñi mooy di xool ndax kii rafet naam rafetul yooyu moom ñoom nekkuñ ci yooyu ndax du seen mbir sax bokkul sax yi ñuy yi ñuy boole ci seeni xalaat walla yadrim waaye suñu boroom di tere leneen mu ne te jigéen ñi soxna yi bu ñu dóor di dóor bi arjulihinna seen tànk yi de mooy di ko yëngal bu baax li yoon la ma ngir ñu xam maa la nga xamante ne nii yux fii na moom lañu nëbb min zinatihinna ci seen taar ndax waxoon naa la arab yi ñoom liñ doon takk mooy ne ci seen tànk yi lañ doon takk ay genre lam yoo xamante ne nii saay saay yi ci ñoom ci arab yi jigéen yi nga xamante ne nii buñ bëggee fëkk xelu ñi nga xam ne ñooy góor ñi liñ doon def dañ ko doon dakk bu baax ñëw ba jege leen nag di dëgg seen tànk yi bu baax bu ko defee ay ay amuy yëngatu léegi nag bu ko defee gaa yu bari seen xel yi daal di naaw loolu nag la borom di tabaaraka wa laa di tere mën naa la ne rek loolu mbiru aadala mooy ne ñun bu dee ñun moom mooy ne daanaka takkuñ ko fi nga xam ne mooy ci yeel yi waaye ci ndigg yeeg ci loxo yi lañ koy takk voilà di ko yëngal loolu nag la borom bi tabaraka wa taala di tere li yon la ma kon ngir ñu xam di dóor seen tànk yi noonu na leen ngir ñu xam maa la nga xamante ne nii yox fii na dañuy nëbbu min zinatihin na ci seenu taar ndax lool ci taar la bokk wa tuubu mu ne nag gaaw leen ngeen tuub yéen ñépp yàlla jigéen ñi yéen ñépp ilallahi jëm ci yàlla jamian mbooleem seen ayyuhal mu'minuuna yéen way ngëm yàlla yi la'allakum bu ko defee rek tuflihuuna di ngeen nekk ñoo xamante ne da ngeen di texe kon nag ñaari laaya yii muy fanweer beeg fanweeru benn kon beneen saar boo xam beneen laaya yoo xam ne borom bi leeral na ko fii mooy kon ginnaaw biñ gisee laaya yi ñu ñëw ci ci lu gàtt mooy li nga xamante ne mooy xef say sag sa sa sa bët ndax loolu mooy li nga xamante ne mooy tax nit ki mën a mën a préserver mën a wattu li nga xam ne pëyam ndax gis nga ak gis dafa nekk jam la ci jamu shaytaane yu garaaw yi nga xam ne moom lay jam ci nit ñi comme ni ko Shawqi waxoon rek nadratun fa btisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaawu say mu ne Ahmad Shawqi rahimahullah mu ne gis nga mbir yu bon yëpp yi gées ci wàllu say rek fan lay jóge ci njaaloog yooyu mooy nadratun ci xool la commencé bu njëkk ba fabtisaamatun bu waa ji xoolee ndaw si ndaw si gis ko ñu repérer wante mu muuñ kii muuñ mooy ubbil naa la sama xar kanam ak mooy man ngaa wax fabtisaamatun fa salaamun gaa yi nuyoo ma ne moo tax lool saa moo koy wax dama naan fa salaamun moom Shawqi rahimahullah jamono yi ñu doon wax sax ak a baax ba foofu moom doon nañ salaam de doon nuyoo waaye yow ma ne léegi fii kan moo fi yan nuyoo assalaamu aleykum fan gaa yi jàpp nañ ne ci boppam day wane ne seer bu mag kon bés boo waxee asalaamaaleykum doo mën a am femme bi ah te femme bi moom boo ko waxee mu xam ne hi hi kii mbaadu ca kaw ga la jóge xaaral man ma jàll fii bu ko defee lan lay wax seen waxu caay-caay yooyu la ñuy wax ay yees ay waaye bul wax dara waayow waayow booy façon yu mel noonu la ñuy wax mooy ñoolu ay salaamun yooyu taxawatul de moom jamonoom dafa setoon waayow moo tane woon suñu bos fuuf moo tax te yàggul kat <laughs> moo tax mu ne fa salaamun fa fa kalaamu na ñu waxtaan nag waaye yow wow fan ban fan ngay fan ngay fan fan ngay dox sax fan yow fan ngay évoluer ci secteur bi ana ban kii nga dëkk waaye kii joxante SMS yi joxante numéro yi léegi nag fa kalaamun fa sa léegi nag fa liqaaw ñu daal di joxante rendez-vous nag fa liqaaw ñu daja def li nga xam ne mooy ak li nga xam ne mooy njaaloo walla lu ci jëm léegi nag bàkkaar ba ñëw kon loolu lépp fan la jóge ca gis bu njëkk ga moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne gis bu njëkk bi loolu mënoo ci dara boo génnee nii di dox rek xool loolu mënoo ci dara gis dara waaye nag mu ne moom la waxoon Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ne ko bët di xoolaat a xoolaat loolu moom bu ko def loolu nag mooy li nga xamante ne nii nga gis ñenn ñi nga xam ne ñoom moom moom amuñu kersa amuñu dara naan waaye bu njëkk bi xool naa kon man foog ma continuer ba léegi ci premier bi laa ne ñooñu di fowe li nga xamante ne mooy xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal iyaadu billah kon nag góor ñi loolu la moo tax yonent bi alayhi salaatu ne woon yéen yéen mboolem jël yi comme ni mu ne xadiisu Mawlaana ma Mas'ud ci Saxiixayni bu képp koo xamante ne nii mën naa denc soxna na ko def képp nag koo xam ne manu ko na nekk koo xamante ne na takkoog woor ndax woorkat mbir la moo xam ne mooy da koy téye daal di koy laxaab daal di koy téye ci li nga xamante ni mooy ci mon lu jëm ci wàllu su njaaloo da koy téye kon nag mooy saddug bët dafa am solo loo xamante ne góor ñi lool la te loolu nag mooy amul nga naan moo nga gis ko nii jahratan nga tiim ko di xool loo xamante ne nii yaramu jigéen woo xamante ne lenn ci yaramam wu warul a feeñ dinañ ñëw ci côté boobu lan moo ci mën a feeñ nga xool di ci bànneexu dafa xaram même bu dee ne sax sa armal la yàlla tere nag nga too xoob ci tere bi di ko xool lii mooy lii si